أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فيقول الله عز وجل في سورة الحاقة kon إن شاء الله تعالى ñu ñëwaat ci سورة الحاقة fi nga xam ne moom lañu yemoon muy ci laaya fukk bi ak juróom ci suñu boroom tabaaraka wa taala di waxe mu ne fa yawma idin bu korooge waqaatil waaqi'a ci lay xewe xew-xew bu mag bañ leen doon dig foofale fii ci àddina wan shaqqati asamaan si daal di xotteeku fa hiya yawma idin waahiya nga gis ko mu nekk loo xam ne lu woyof lay doon mooy ne du nekk dara lu woyof woyof ngelaw li di ko muy ëf muy naaw wal malaku ala arjaiha nga gis malaaka yi nekk ci wetum ci wet yi wa yaxmilu arsha rabbika bu keroogee de dina yenu sa arashu borom fawqahum sa seen kaw yawma idin bu keroogee samaniya juróom ñetti malaaka arash yawma idin tu'radun mu ne bu keroogee da di yawmal qiyam tu'raduna yéen nit ñi dinañ leen gaaral fa seen boroom laa taxfa minkum xaafiya amul lenn loo xam ne bu keroogee dina nëbbu ci kanamu boroom bi tabaraka wa taala fii ci suufi dara nëbbu fi woon waaye foofu di ngeen ko gis mu leer naññ dara du fa nëbbu ci li ngeen doon nëbbu di ko jëf ci ay jëf yoo xam ne moo xam safaan la wala lu baax la it borom bi dinañ ko gaaral keroog fa amma man utiya kitaabahu bi yamini mu ne képp nag ko xam ne bi koroogee moom daal dinañ koy jox kitaabahu loxoom téeréem bi yaminihi ca ndejooram fa yaquulu moom danaan haa umuqra'u kitaabiya di woon ñi naan haa ay way ñëw leen waay iqra'u ñëw leen xool waay te jàng kitaabiya sama téere mooy rek comme fii ni nga xamante ne nii nit koo xam ne ku doon def examen la di def bac walla BFM gis nga bu dee ne dafa am mooy réussite mu am mu am nga ñaay mu dem daal di réussir ni muy bëgg ñépp yëg ko yuuxu ba ca kaw wane ne ñépp xam ne waajee de am na kii itam bu keroogee noonu lay def ne haa u muqra'u kitaabiya comme que jot na loxoom ca ndejooram te ñépp xam nañ ne ku jot sa loxo ci sa main droite di sa ndejoor mooy ne texe nga mu ne fa yaqulu mu kontaan banaan haa dikk leen muqra'u kitaabiya waay waay ñëw leen liir waay te jàngali nekk ci sama téere jëf yi ci lu baax inni man mii de danantu amoon naa yaak amoon naa li nga xam ne mooy yaqiin leeroon na ma am certitude que ni am nii que ni man mulaqin xisaabiya que ni bés bii naa dajaak sama sama pay de man gëmoon naa leeroon na ma ne bés bii dina am mooy jullit bee wax lool suñu boroom ne fa huwa bu keroogee kon moom fii ayshatin radiya dinaa ko dugal ci li nga xamante ne nii mooy dund goo xam ne gu mu gu gu ñu gërëm la muy fii fan mooy gu ñu gërëm googale mu ne fii jannatin aaliya ca ajjana yoo xamante ne nii aaliya gu kawe lay doon xutuufu xaala nga xamante ne nii mooy ay ay ay ay meññeefam daaniyatun dafay yooru jege ñun ña nga xam ne ñoo ko soxla comme niñ gise woon ne aj foofu moom li nga soxla moo lay fekk ci waaye bi yow yaay dem di ko fekki ñu naan leen malaaka yi naan leen kulu lekk leen washrabu te ngeen naan haniyam ñu ngi leen di ndokkeel bi ma aslaftum lii nag bu ngeen gisee lii soyez les bienvenus mooy pay gu rafet gi bi ma aslaftum fil ayyaamil xaaliya mooy ci sababu na ngeen xam ne moom ngeen jiitaloon ci jëf yu baax fil algiyaamil xaaliya ca bés yi nga xam ne dafa weesu muy bésu àddina yooyu na ngeen fa def ci lu baax moo tax ñu fay leen lii loolu mooy ki nga xam ne moo jote te jéere jëfam ci ndejooram suñu boroom bi ñu wax ne nag ñépp meluñu nii de mu ne wa amma man utiya kitaabahu bi shimaalihi ndaal ki nga xamante ne nii moom utiya jot na kitaabahu ab téere jëfam bi shimaalihi ci loxo càmmoñam moom ana lan moo koy dal ak lan lay wax fa yaquulu mu naan yaa laytanii lam uuta kitaabiya dana wax naan a laytanii waay waay aka neexoon lam uuta kitaabiya ba tey kenn du ma jox sama téere jëf de mu ngi mel ni rek ki nga xamante ne nii mooy li ñu waxoon sànq ki nga xam ne la doon def examen BFM wala bac moom bés boo xamante ne nii leer na ko ne moom du am defu fa dara moom de gis muy mébét lan waaye waaye aka neexoon feuille yi réer te xam na ne feuille du réere noonu de ay agresseurs yi buñ karoon metre maître yeeg yooyu ba nangu feuille yi ay dina baax waaye mbir yi xam ngeen ne loolu du demee noonu kii itam lool la du kerew ba mu xam na nag é mbir yi ñàng na lool tey mu am problème fa yaqulu mu naan yaa laytani waaye aka neexoon lam uute kitaabiya tey jii ñu bañ maa jox sama téere jëf yii de walam adri ma xisaabiya ma bañ a xam sax lan mooy sama xisaab mooy tey aka neexoon ma bañ a xam li nga xam ne mooy lii nii ma bañ koo xam àtte gii nii ak lan lañ may àtte mooy daal moom bu ma sañoon daal bañ fee ne yaa laytaha kaanatil qaadiya aka neexoon daal bés bii fekkoon ne waaye yow faat nañ ma mu jeex mooy ne du am ñu daal di may doggali mu jeex daara dootul xewati sama gannaaw ay lool de moom mooy li nga xam ne moom laa doon ba mébét de maar na an ni malia bu daan na koo xam ne ku borom bi yàkkaloon ci ndabi alal yu baree bari yu woomal moom bu keroogee de naan maar na an ni malia sama alal jama amoon addina ñu ma dépensé ci ci yoonu yàlla ma bañ ay way tey sama alal jooju maa naan nii maaliya ana sama alal joojële nan la ma jariñ tay mooy tus rek halaka anni sultaniya halaka sànku na anni wëllif ma sultaniya bu dee borom pouvoir la woon koo xam ne moom daa amoon borom bi da mayoon mum nekk ko xam ne kilifa la gu mag danaan xam nga ne sama kilifteef googale sama sultaan boo gële sama pouvoir boo bële de sànku na wóllif ma jariñu ma dara wala boog bu dee koo xam ne ku manoon a wax la di convaincre nit ñi di yey nit ñi ci waxam ju rafet ak waxam ju man a mu jum mën a waxe ba mën a convaincre nit ñi ci ay caaxaan di leen yey ci loo xam ne caaxaan la waaye da koy solool mbubb mbubbum dëgg mu naan halaka anni moom de sànku na awallëf ma sultaan ya sama man wax joo jële di man a yeey nit ñi jaruñu ma tey dara ndax manuma fee wax lu dul ne tey jahannama laa jëm de bam newee di wax noonu nag suñu boroom ne malaaka yi xuduuhu fa xullu ne xuduuhu ne leen ko ciix jàpp leen ko fa xulluuhu ngeen yeew ko ba mu dëgër ba mu ne ngondu summa ginnaaw loolu li aljaxiima li nga xam ne mooy safara way lakke di jaxiim sallu mu na ngeen ko fa dugal na ginnaaw gi fii silsilatin ci ay chaînes yoo xamante ne nii daroha sab'una zira muy chaînes yoo xamante ne nii moom guddaay bi day gudd tolloog li nga xam ne soixante-dix xasab yoo xamante ne nii ci lañ ko yeew dugal ko ci gémmiñ gi mu wàcc ca suuf ñu yeew koo yeewa yeew ba daanaka doo boo ko gisee sax doo ko xàmmee comme ni mu ñëwee ci asar bi